id tusiduuna wala talwuuna ala axadin warrasulu yadcuukum fi uxraakum fa asaabakum gamman bi gammin likay laa taxzanuu ala maa faatakum wala maa asaabakum wallaahu xabiirun bimaa tacmaluun suñu boroom tabaaraka wa tacaala doo ci laayab téeméer ba ak juróom fukk ak ñett mu ne id ba léegi fàttale ku leen keroog ci xare Uhud bi id na keroog bi nga xam ne ci ngeen doon yéeg ñii di daw mooy ba nga xam ne ci la leen Quraysh daal di fare tànc nag ñii wa ngi daw jaar ci montagne yi di yéeg di daw léegi nag wala talwuna ala ahad te nag geestu ngeen te fexewu ngeen faale kenn yéen daal yéen a ngay daw mooy ña ci doon daw ala ahadin war rasulu te yéen ña doon kat ña ci doon daw ci yéen war rasulu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam yad'ukum mu ngi leen doon woo fii uxraakum ca seen gannaaw ngeen koy romb di daw mu nga leen di woo ba nga xam ne moom la doon wax naan ayyuhan naas yaa ib ana rasulullah ilayya yaa ibadallah ana rasulullah naan leen alayhi salaatu wassalaam naan leen moo yéen fan ngeen jëm yéen jaamu yàlla yi ñëw leen ci man man maay ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa waaye gis nga gaay moom daanaka dañ ko déggul sax wa gaa yi naan qutila rasulullah ne faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam gaa yi ñu am ñu daw waxoon nañ la ñeenti ñeenti kuréel lañ mu joon doon ñenn ñi moom dañoo daw dem ba jege Medina ñenn ñi jaar ci montagnes yi beneen kuréel bi ñoom dañoo des di xare ne dégg nañ la yonent bi alayhi salaatu wassalaam faat nañ ko mais kon nañu xare xare daal ñun daal lu ñu man def léegi nag am beneen kuréel boo xam ne dañoo teg seeni armée di xaar ga alhamdulilah Quraysh ñëw faat leen ba Seydina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu wax leen lam leen waxoon am beneen kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo desoon nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom Abu Talha ñoom ki nga xamante ne nii mooy ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak ñi nga xamante ne ñooy Talha ibn Ubaydillah ak ñeneen ñi lansaar yi ya fa woon ak ñoo ñële ak ki nga xam ne ñoom Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala ñoom al ibn Amr radiyallahu anil jamii mu ne nag boobu la fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nga doon woo ñii daw ci yéen fii uxraakum ca seen gannaaw ñoom ñuy daw fa asaabakum ba lool xewee nag mu daal di leen laal ghamman li nga xamante ne mooy njàqare bi ghammin yokk ci njàqare gi leen dal muy njàqare gi nga xamante ni nii moom la leen faye keroog bàyyi leen ak seedaan leen ak moom mu dal leen muy njàqare mooy defet gi ak njàqare gi nga xamante ne nii mooy gaaya wuute ga ñu wuute woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam daal di daw mooy njàqare li ñu jotoon a am borom bi wan leen ko ne waroon naa leen joxoon naa leen sadaqakumullahu waada ngañaay li mu may leen ko ngeen mujj mooy njàqare ñàkk loo xam ne mooy yow li nga naan affaire bi daal damaa passé sous ma barbe quoi mooy ne affaire bi ndeke ak a simple xaw ma nan laa xoole ba mu rëcc ma ak defet bi ak li nga xamante ne mooy ndigal lañ leen joxoon kon nag mu ne li kay la wala tahzanu suñu woroom nag tabaaraka wa taala ne dafa def loo lële ngir lan ngeen bana nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di njàq di am njàq ci li leen rëcc ci ci màng ma ngeen jotoon a am ala faatakum ci li nga xam ne moo leen rëcc ca màng ma wala ma asaabakum wala wala ma asaabakum waaye ngeen bañ a am njaq ci li nga xamante ne moo leen dal keroog ci li nga xam ne rey gu bari giñ leen rey ak ak buum gi ak li nga xamante ne mooy blessure yi wallahu te borom di tabaraka wa taala xabirun mooy ki nga xamante ne nii Euh, mooy mooy mooy mooy moo mooy ngir ah moom mooy ki nga xam ne mooy ci xam xamaakoon bi maa taamaluun ci li nga xamante ne moom mu ngeen di liggéey moom ngeen di def lépp borom bi tabaaraka wa taala moom moo leen ko teg léegi moo tax li kay laa bi am ñu ne noonu laa bi zaida la mooy lan li kay tahzanu mooy ngir ngeen njàq ci li leen mooy maa leen bàyyi seetaan leen daal di leen faye njàqare ci kaw njàqare ndax wextanu mooy yàlla mooy yàlla bàkkaar bu ne dafa am wextan bu ne ca gannaaw borom bi ne maa ko def ngir loolee daal di leen dal ngeen nekk ñoo xam ne te kay mel ni dane li kay tahzanu ngir ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di njàq ci li nga xam ne moo leen rëcc ngeen jotoon ko nii ba commencé woon doon ko dayale muy li nga xam ne màngum Quraysh bi wala ma asaabakum waaye tamit ngeen njàq ci ci li nga xam ne moo leen dal ci ay blessure ak seen mbokk yi nga xam ne faat nañ leen te teguwul fenn dara andiwu ko lu dul mooy benn ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag suñu boroom ne waa léegi bu dee lii moo léegi ñun dañuy fontu xam nga ñun léegi jullit ñu xoolal keroog bii nii benn ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la benn mbooloo bu ndaw daal di mooy defet bi ba mu ñëwee ñépp la dal ñépp la dal ñu bari lañ fa faat soixante-dix personnes mujj na waa Quraysh mujj nañ leen a ba pare daal di ciy gaañ yonent ma lay saar saam ba man ba damm li nga xam ne mooy mooy mooy bëñam daal di toj tuñam loolu lépp à cause de benn mbooloo mu ndaw moo xam ne yonent ma lay saar saam dana def leen lii ñoom ñu def lu contraire léegi nag man dama leen di laaj léegi ñun àddina bii nga xamante ni ñun jullit ñi daanaka ku ci noyyi rek la ngay noyyi sax bu mooy yow ci mooy yàlla sax nokki ci mooy yàlla nga ko teg daanaka loolu nga teg ba pare jàpp ne ñun war nañoo am ngañaay quand même lii di xew dañoo war a jaaxal mooy yéeféer yi noot ñu di ñu def loolu leen neex ñu nekk ay xuuf maa ñàpp ay marionnette ci seen loxo ñun ñuy ñaan ba sonn ci kaaba fu dara la teggiwul lu lool gisoon nañ ko keroog lu yonente mi alayhi salaatu salaam waxoon ci xadiis Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne gis nga di ngeen digle yekk di tere li nga xam ne mooy lu dut noonu wala borom bi dina sëmbarteel seen kaw seen noon ngeen woo nag ki leen ñi ngeen gën yaakaar ci ñoom ngir ñu ñaanal leen ñaan yàlla ngir mu de dara lañ leen du nangul waaye loolu ñun moom la ñuy dund mooy ne ñun moom ci mooy yonente dëkk boo fi ku ñu wax booy wax sax ñu naan est ce que loolu noonu alxuraan a ko wax wute te kay wax loolu li alxuraan di wax sax laa naka quatre-vingt-quinze pour cent li alxuraan di wax da koo mooy ba pare di oser di wax yu mel noonu ba pare ñun ñu yàpp ne ñun war nañoo yuqamteku dara waaye yow ma ne bu dee ñii ñoom lii waleen dal ci benn mooy ñu def ñun moom ñun moom wax dëgg yàlla waroon nañu am kersaay di laaj sax lan moo tax lii dal ñu bu ñu dal woon kay loolu moo doon problème bi lii ñu dal kay bu dal woon loolu moo doon questionnement bi waaye nag sunnatallahi la de te boroom bi waxoon na inna allaha yu yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxoon na ne boroom bi tabaaraka wa ta'ala nekku fi di soppi li nekk ci ay nit lu dul na ñoom nit ñoo ñee ñu daal di soppi li ne voilà kon nag mbir maa suñu boroom ne summa ginnaaw gi anzala aleykum mu wàcc ci seen kaw min ba'dil ghammi ginnaaw la nga xamante ne mooy njàqare gu mag galeen dal muy defet boo bële ray yu bari yi amanatan li nga xamante ne mooy ak dal la mais ci ñan la ko def nu'aasan dal goog mooy lan ak nelaw ta yaxsha goo xam ne dafa am ngëmmentu nekk loo xam ne dafa dafa da ay nelaw ak ngëmmentu boo xam ne yaxsha dafa muur taifatan benn mbooloo minkum ci yéen mooy ña nga xam ne ñoom la daloon mooy ña nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent ma lay saar saab saxoon ci toolu xare bi doon xare te yàlla gese tax malgré metti na bougé wuñu ko ñoo ñële la borom bi teg ak dal ci ñoom ñooñu la roofoon ay nelaw du gisoon nañ keroog Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu ne xadiis yi ne ci saxiixayn mu ne keroog man dama dóor damaa flèche à flèche ba ni nga xamante ne sama arc bi daanaka damm naa ci ñaar wala ñett damm naa ko ba pare naa doon doon nelaw sax dama jekki suñu borom roof ñuy nelaw man maa ngi xare kuffaaru Quraysh yi xam nga moo doon protéger Yonent bi alayhi salaam naan ko nahri duuna nahrika ya rasulullah ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasallam naan ko sama bàyyil rek lépp lu nar a dal ci yow na dal sama put voilà te moom moo doon flèche yonent mi aleyhi salaatu salaam di xool bu sànnee fi muy dal mu ne ko bul xool sëggal rek ndax waa Quraysh fii mu ne li ma leen di yónnee yëpp ñoom itam ñu ngi may yónnee damay ragal booy booy xool moom mu mu dal la bàyyi mag gaay yi rek yi ba gaa yi bu ñu rombee gaa yi sax bu amee ñu romb noonu la am ñu ay flèches yu ñor mu ne jël leen mu ne eh yow joxal xeej bi nga yor jox ko Abu Talha voilà moom moom mu ne man keroog dañ doon bokk naa ci ñi nga xam ne dañoo jekki di nelaw ba sama jaasi ji ma yoroon ndax dañ doon yor jaasi yor fay flèche yor ay xeec yëpp ngay yor mu ne sama sama jaasi ji daal dinay wadd ñaar wala ñetti yoon ci sama loxo fekk may nelaw maa ngi ci xare bi tiim jàkkaarloo kuffaaru Quraysh yi ñoo ñooñu nag waxoon nañ la ay nelaw ci ab xare loolu ak dal la gu yàlla wàcce ci ñooñu nag la ko delloon moom la nekkoon kon summa ginnaaw gi kon anzala mu wàcce aleykum ci seen kaw amin bandil xam bi ginnaaw njàqare gi leen dal amanatan ak dal ak dal nu'asan mu lan la nekkee woon ay nelaw ay ngëm nentu yarsha boo xam ne nelaw yi dafa naw daal di muur taaifatam benn mbooloo minkum ci yéen mooy ña desoon wa taaifatun kanta beneen mbooloo bi ne woon fes daw moom qad ahammathum ñoom de daal di woon na leen nekk ñoo xamante ne nii li leen préoccupé woon keroog mooy anfusuhum seen bopp nan la ñuy rëcc ba bañ a dee fii yadunnuuna ñu ngay njortu mooy lenn ci ñoom du ñoom ñépp nag parce que ñi rawoon am na ñoo xam ne dëggu nañu mais xabaar bi comme li al imam ibnul jawzi rahmatullah alayhi daal di wax ne ñoom li tax sax gaa yi waa Quraysh tamit di wax ca kaw naan qutila Muhammad ne faat nañ Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi nag loolu moo tax ñoom ñoom affaire bi dafa tar ci ñoom ba ñu ne kon daw nañ dem nañ seen yoon léegi nag am na nag ca ña dawoon ñoo xam ne ay façon genre Abdullah ibn Ubay taalibi bi yoo xamante ne waxoon naa la ñoom moom foo jaar dina am ñu des léegi nag gaa yooyu ñoom yazunnuuna ñu ngay njortu billaahi ci yàlla ghayral haqqi loo xam ne du njortu dëgg le dannal jaahiliya muy njortok njort gi nga xamante ne nii mooy njortoog ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu dara la ñuy njort ci ñoom na ba moo tax ñu ngay wax naan hal lana min al amri min shay naan oh xanaa ñun am nañu woon doy ñun yaakaar ngeen ne ñun mbir yi am nañ ci dara o oh, xam ngeen ne buñ amoon ci ngañaay dara ana ana ngañaay lañ ñu doon dig anamu waaye yow oh qul suñu boroom ne waxal ma yooyu ne innal amra gis nga li nga xam ne mooy mbir mi dëgg-dëgg ak ak ngañaay kullahu mbooleen ngañaay lillaahi boroom bi la ñeel mu ne nag gis nga ñooñ di wax ñooñ ci ñoom ci naafiq yoo yële te xasoon ak rescapé yi desoon fii nii malgré seen président bi demoon yux fu nañu ngay nëbb fii anfusihim ca seen biir maa laa du na lak loo xam ne duñ la ko feeñal de yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba moo tax yaquluuna ñu ngay wax law kaana lanaa minal amri shay waaye xam ngañaay dara i ñu doon ñu dig naan ñun ñooy gañe bi ñuy génn du loolu la ñu waxoon lan moo tax amuñu ngañaay naan oh bu ñu amoon xam ngeen ne ci ngañaay dara maa xutil naa haahuna kononte kon ñun doonuñu woon ray fii ah ah xoolal ma lii rek waaye yow yii lañ doon dig ñu ñëw fii ñu raye ñu nii léegi nag xul suñu waroom ne yonente mi alayhi salaatu wassalaam wax leen law kuntum gis nga ñoo ñooñu ak kum manoon doon bu ngeen newoon fii buyuutikum ci seen néeg ak seen kër ya la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu gis nga dee dee gi ma bindoon ci ñoom dina ñëw ba fekk leen seen foofale dinañ génn mooy far force ñoom dinañu génn ñoom fa borom bi bu bindoon ne fii ngeen di dee di ngeen fa génn de daal di agsi fii ba pare ñi nga xamam ilaa madajahim génn ci seen néeg ya ci seen fa ngeen doon tëdd ak seen lal yi wala yëpp wala yëpp taliya ngir borom bi tamit daal di nattu allahu borom bi ngir mu nattu maa fii sudurihim da koo def ngir nattu lu ci seen dënn ndax dëgg-dëgg gaa ay muñ nañ moo tax mu def defet bii am wala yu max sa ngir mu tëgg daal di daal di fóot maa fii qulubikum li nga xam ne moo nekk ci seen xol ci yu noonu wallahu te borom bi alimun mooy aji xamaa koon bi daati suduri li nekk ci dëgg ni wallahu ta'ala